Maxrama bi mu déggee ne ay piis fekk moom ci mas maslamatul fath la bokk moom bi ñu ubbee Makka ci la door a tuub am benn bés mu dégg ne yonent baay saa saa Medina quoi mooy gars ñu bari dañuy ñëw comme ñoom Abu di ñëw Medina di am léeg-léeg am ñoo dañ fay nekk dañ fay sanc wala buñ fa euh, euh, dañ fay <laughs> mu dégg ne yonent baay saa ay piis indi nañuy piis Maxrama ne doom ji Miswar <laughs> aywa intaliq bina ila rasulillah aywa jogal ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ñu ñëw ba ci ba ci buntu bi au lieu Maxrama euh, ne assalaamu alaykum ak yooyu daal di dugg Maxrama taxaw fi taxaw di buntu bi ne doom ji al Miswar hee Miswar duggal ci biir na woowal ma yonent bi alayhi salaam ne ko la ñëw fii fekk si ma na ko eh biir waay bàyyi bàyyi nga ne <laughs> ah bàyyi ma dugg woo la yéen a mu ne ko bare duggal ci biir nga woo ko ne ko maa ko soxla moom dugg rëy <laughs> maxrama nee na ah, almiswar nee dugg sax dañoo dafa dégg paa bi dégg na paa rek yonent sallallahu alayhi wasallam daw fekk tegaloon na ko ay piis <laughs> ci yim séddale yu baax ay piis yu baax daw rek da koo dégg rek gaaw kay gaaw waaw ñëw ci góor gi maxrama waaw génn ci néeg bi ñëw fekk maxrama fi taxaw te naan doom ji demal woowal ma ko mu ñëw yeneen saa saam xaarul sax doom bi da koo dégg rek xam ne maxrama ngaw mu ñëw yëkkati piis ñëw agsi jox ko maxrama nag ñu ko ne ko waa maxrama lii de xabatu laka haadi ne ko lii de maa la ko dencaloon <laughs> maxrama téye piis yi di xool tissu yi di di di di lëñ bët di xool yonent sallallahu alayhi wasallam taxaw di ko xool naan ko aradiya maxrama <laughs> aradiya maxrama aradiya maxrama ndax maxrama gërëm na ndax maxrama gërëm na maxrama na ko waaw waaw gërëm naa <laughs> daal di jëli piisam dem maxrama boobu <laughs> kilifa arab la woon magum arab la woon moo magoon gaa yi cent quinze ans mi muy génn àddina la amoon waaw waaw maxrama moom keroog moom Abu Sufyaan Badar moom lañ joxoon njëggum Quraysh ñoo ko jiite woon ah, léegi nag bi nga xamante ne nii Abu Sufyan li taxoon mu vigilant ci bi muy ñibbisi eh, di laaj ay information est-ce jullit ñi Muhammad ak ay ay ay gaawam nekkuñ di géem ak tar njëggam ba mu fooye ci wéewu bëy que ne ah danger am na mu bàyyi caravane bi bi muy jege Médina mu bàyyi mu mu euh, dafa muusoon te dafa responsable mu bàyyi caravane bi fële daal di waaye xaw nga enturbané wu noonu waaw waaw <laughs> léegi nag jël kiiwam jiitu biir xool est-ce qu'il y de danger amul danger buy traverser ci atmosphère bi wala buy buy buy xaw a <laughs> bu lu lu loo xam ne c'est pas normal dans l'atmosphère ci la ñëwee woon ba Badar daal di gis Majd ibn Amr mi ñu la doon wax al-Juhani ad-Damri mi nga xam ne moo doxoon diggante. Seydina Hamza ak Abu Jahlin keroog sariya bi ñu la doon wax bax jaruñoo jotuñoo xare moom moo doxoon seen diggante ndax ñoom soriwuñu woon foofu waa Juhayna léegi nag moom la ko fekk mu ne ko yow Abu Sufyan ne ko <laughs> hal ahsasta shay'an ya majdi <laughs> waaw ne ko moo majdi ndax yëgoo dara lu xaw a anormal ci atmosphère bi <laughs> ah majdi ne ko ah fii rek di yëguma fi dara seetlu ma fi dara lu anormal sauf que am na ñaari gawar yoo xam ne ñëw nañ fii ah yësal nañ seen gëléem fee daal di root ci ndox mi daal di dem seen yoon Abu Sufyan ne ok ça c'est une bonne information daal di dem fi ko Mahshi wala Majdi ibn Amr ad-Damri al-Juhani wax mu daal di dem gis gëléem ya fañ tëddoon mu daal di jël ci seen neefare yi waaw mooy excrément wu géneen yi mu daal di koy jël daal di koy toj gis ci li nga xam ne mooy ay ay ay doomi tàndarma mu ne ala ifu yatriba wallah waaw Abu Sufyan ne ko la ilaha illa lii du dara ludul li nga xam ne waa Yasrib moom la ñuy xonte seen gëléem yi wallahi kon information ba ma amoon ne affaire bi am na ñu lay kar wóorul de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba bi ñu may waajal kooku kon information boobu jëlaw ma ko ci coom Abu Sufyaan ne tër dem ba mu demee nu mu def est-ce que daa jëlaat caravane bi jaar foofu non dafa dem ci saaxil tafes la jaar <laughs> tafes la jaar dafa tafesu waaw waaw in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wa war rakbu asfala minkum waaw Allah walaw tawaa'adtum laxtalaftum fil mii'aad walaakin liyaqdiya Allahu amran kaana maf'uulaa Allahu akbar waaw <laughs> moom la boroom bi di waxoon waaw mooy bi muy wax ci suuratul Anfaal di leeral xare Badar bi mu ne id antum bil udwati dunya bi nga xam ne fàttali ko bi ngeen ne ci wàllu wi nga xam ne moo gën a jege Medina wa hum bil udwatil quswa ñoom ñu nekk waa Quraysh mooy Abu Su Abu Jahlin ba mu ba leen Abu Sufyan ba mu déggee danger bi fu yàgg ci la ne woon waa Quraysh waajal leen armée ngeen ñëw ngir protéger seen njëgg mi seen caravane bi ñu borom nag ne moom bañ ñëwee ñu ngi woon ca pegg gën a sori Medina waaye war bu asfala minkum tantaa njëgg ma. caravane ba ngeen doon ñëw ngir dal ci seen kaw téye leen jàpp ko intercepté ko muy Abu Sufyan ak Maxramatu ibn Nawfal alal jañu yor ñoom asfala minkum ñu ko ci suuf mooy tafas lañ jaar waaw walaw tawaa'adtum borom bi ne maa ko defe nii ndax bu ngeen joxante woon rendez-vous xare laxtalaftum fil mi'ad kononte kon di ngeen wute ci rendez-vous ba waaw walakin waaye li xew li tax Badar xare boobu am li yaqdiya Allah ngir borom bi wuyal amran mbir moo xam ne kaana nekkoon na lu ëpp lu jiitu maf'ula loo xam ne borom bi dogaloon na ci lu jiitu na dina ko def waaw moo tax kon tafas la jaar loolu moo tax ñii waa Quraysh dañoo mujj seen caravane yi dañuy seet fu gën a te xam nga ne mooy yow boo route commerciale yi bu dee leera bu dee dafa am danger <laughs> xam nga temps yi moom la gaa yi kaas waaw addina naafiq bi ñu nekk waaw sioniste yi def lu leen neex gaa yi bàyyi leen ñu ñuy rey ay nit saa su nekk waaw bi ardi Palestine ci teeru Palestine seen yoon nawu ci ku wax sax ñu daal di lay dëkkale fu dul loolu daal di lay tong daal di lay mer waaw lu dul ñu am ful lañu comme ay Afrique du Sud ak yooyu ay pays ñun pays jullit ñi dégg nga leen ñun ñun ñun ñun ñun euh, zabadu lañ waaw ñun wal iyaazu billah rawatina suñu njiit yi moom az-zabad lañ waaw mooy gis nga fuurit moomu di nekk ci kaw géej dara rek borom bi de toute façon dañuy fi jële waaw waaw ku doxalul li mu bëgg moom <laughs> dala fiy jële wa ya'ti bi akharin wa ma zalika bi aziz wallahi waaw borom bi da leen fiy jële in yasha yuzhikum bu ko soobee nee na da leen fiy jële waaw dañu fiy jële de passage kese lañ fi nekk waaye suñu passage ko yées wallahi ñu bari ci ñun ñooy yées passage ci kaw suuf dara lañ fi deful suñu mbokku jullit yi daal dañ leen di nappaaje ba neex ñun daal di daal waaye jaraase waaw teew ñuy trinquer di def ay ay ay ay ay ku nekk nga organiser loo neex ci wàllu powu addina yi sa dëkk def ci ay milliards ñuy rey say mbokku jullit ci al ardal muqaddasa faale woo affaire waaw boo ñëwee ba ciy wax sax pour glorifier sam réew a tax waaye waxoo ko mukk ci turu diine wal iyaadu billah ba ñi nga xam ne ñooy pays yi nga xamante ne am nañuy jullit waaye seen gouvernement bi ñuy jullit kal Afrique Afrique al junubiya ay Afrique du Sud ak yooyu ñoom ñooy taxaw di wax ak ay ñoom Bolivie mooy Afrique Amérique du Sud ak yooyu du Bolivie beneen réew bi xaw ma tax tout temps ma juum ci voilà daggoon ay relation moom moo jëkk a ak l'état sioniste ak yooyu mais dégg nga jullit ñi ñun ay Sénégal ay Afrique ay ay ay Arabie saoudite ay Qatar ay ñoom ñu def dara parce que ñun ñun duñu dara zabat lañu waaw am puurit lañu am puutit mu nekk ci kaw ndox mi de toute façon bi dañu fiy jële waaw waaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw fi lëgéyum ci na waaw te borom bi waxoon nañu ne <laughs> ne wa amma zabadu moom <laughs> waaye yow kanta zabat ji moom fa amma zabadu fa yazhabu jufaa waaw ñun moom dañuy deeq voilà waaw allahu akbar waliyasu billah wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard waaw ñun moom jariñawu jariñuñu waliyasu billah aslahana allah yal nañu boroom bi wéyu wéy yëwanal jariñuwuñu ci l'islam gi nekk jariñ kat wallahi bu dul woon laa ilaha illa allah gi di nekk lool lool nga xam ne mooy lépp wallahi ñun moom ñun moom ñun on est foutu de waay waay waay ñun ñun mais loolu daal mooy mooy mooy yaakaar gi nga xam ne ci la ñuy kalangaat waaw sinon ñun ñun wallahi lasna bi shay defuñu fi dara defuñu fi dara waaw le góor ga waxoon rek ci Ablaye Diagne ñu ñëw ci gannaaw bi hafizahullah lépp lu yàqu ko fi yàq ay yàqkat dëgg lañ waaw waaw dara lañ def yàqkat waaw ñoom daal mel ni daal aslahanallah Eh, borom nopp yooyu ñu dugal ci tool rek ñuy ñuy tër di yàq rek wal iyaazu billah wal iyaazu billah kon Abu Sufyan li taxoon mu def loolu waaw lan lañ doon wax mooy route commerciale yi liñ doon wax naan àddina nifaax gi nga xam ne moom lañ nekk te san tan san date ba d'aujourd'hui c'est day am ay jamono mu gën a ba ne fang rek waaye boo fi ma fa nekk te sax nee na fang tout le temps day gën a client gën waaw mooy biñ naan gaa yi nekk yaman ay mbokk jullit yi ne foofu ngir jàppale ña ñuy tooñ fële ca ardul muqaddasa ñu ne ñoom itam léegi caravane yu fi jaar fii dinañ la fitnaal nga gis ci saate pays naafiq yépp yoo xam ne ay jullit lañu ànd ak américain yi nga xam ne ñoo gën a yées kaay leen ma yées ak ñooñu ne dañuy def coalition ngir damm leen waaw lu tax parce que caravane yi buñ jaaratul golfe arabique golfe persique foofu Yemen nga xam ne jëm Suez canal de Suez yi jóge marchandise yi jóge Asie fan la jaar mais dañuy miiri jaar Afrique du Sud waaw Afrique du Sud la ñuy jaar dañuy ne dafa ngir ngir dem fi nga xamante ne nii mooy américain wala ñu jaare ca chinois ya ca mer du Japon contourner gis nga yooyu ñu ma guddee alors que de Suez bi fii moo taxoon sax ñu defar ko waaw nga xam ne da doon yombal. waaw route commercial yi mu daal di koy wàññi lool léegi nag imagine nga route yooyu mënatoo fa jaar lool moo fi ngay comprendre waa Quraysh li leen daloon problème bi ñu amoon ci jóge Makka nga xam ne direct la ba Sham dañu daan direct pile droit jaar yes bi direct dañuy tàllal rek ci kaw di dem ba ba àgg Sham fële ci Gaza ak fi nga xamante ne mooy Baytul Maqdis ak Sham di liggéey foofu di fa commerce waaw léegi nag comme que jullit nga léegi bàyyee il ne se plus faire parce que seen borom moo leen jox digal ne léegi am ngeen droit fayu ak nangu alal yiñ jëloon ci yéen waa Quraysh moo taxoon ñuy ut fu gën sori moo tax keroog Abu Sufyaan bi mbir yi leeree mu jaar tafes waaye waa Quraysh waxu ma la tafes kese mais lépp lu ñu amoon fu mu xam ne jàpp nañ ne moo gën a wóor doon nañ fa jaar gis nga Badar avant Badar bi xew. juste avant Badar di xew am na benn sariya bu Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharahil Abdullah radiyallahu anhuma boo xam ne Yonent bi saa saa moo ko yónni woon ñu xamee ko ci sariyatul Qarada ndax bërëb boo bële nga xam ne fala am ndox la woon boo xam ne waa Najd ñoo ko moomoon te Najd mooy estu Arabie saoudite gis nga l'Arabie saoudite ay est boo mel ni kuy def Irak waa Makka dañoo seen bopp yi daa ëllëmu Badar jaar na fi duma nañ leen rey nañ seen kii yi mais manuñoo ñàkk commerce léegi Abu Sufyan gaa yi wóolooti ko mu jiitawaat beneen beneen commerce waaye comme que xamoon nañ li leen daroon Badar ak waral Badar xam nga nuñ def fa salaku tariq al Iraq wallah Iraq lañ jaar yow imagine xoolal carte bi rek jëlal jëlal alxarita euh, euh, kii bi carte bi nga teg Arabie saoudite nga ñu noo Makka Makka fi mu nekk Makka Médina nekk ci kawam tout droit léegi yow nga war a dem Sham te Sham après Médina la ca kaw nga jóge Makka mënatoo def tout droit parce que tey nga am ndax jullit ñaa nga fa yonent lay sa sa dootu leen bàyyi ngeen fii jaar ñu ne dañuy jaar ci est bi dem ba Irak mooy yoonu Irak bi lañ jël xam nga loolu ni muy gën a ñu gën yàgg ci yoon wi mais yi mooy seen gëléem yi yor di leen gën a dundal loo xam ne bu leen leen jëlal vingt jours boo jaaree fële mën na laa jëlal weer ak lu teg te loolu gëléem gën koy dundal ñu nekk ci caravane bi dañ leen di dundal yooyu yëpp ay surcoût la yoo xam ne day tax mbir yi di gën a cher ñoom Abu daal di jaar Qarada nekk maa'un li ahli li li nekk min min miyaahi Najd ci oasis u waa Quraysh jaar noonu ngir dem Sham mais jaar ci yoonu bi teg mu yoroon fiddatun kasiira wallahi mu ngi yoroon li nga xamante ne nii mooy or non xaalis xaalis argent pur mu bari waaye yeneen tubaab yi saa saa yëg leen caravane bi ba muy départ la la la la ko yëg waaye Abu Sufyaan comme que xamuñu yoon woowu nee lañ def parce que yoon woowu waa Makka miinuñ di dem Saam di jaar yoonu Irak bi ah bon dañoo dañoo loué les services benn waay bu bokk ci waa Bani Bakr ibn Wa'il waaw muy Furat ibn Hayyan moom la ñu yónni moom la moom la Abu Sufyan ñoom waa Makka moom lañ jëloon ndax c'était un très bon guide bu xam côté yoon man leen a jële foofu comme neerant bay sa sam li muy dem moom Seydina Abu Bakar di gàddaay ñu jëloon ak biili di Abdallah ibn Urayqit ak biili mu nekkoon seen tegtal ndax moom mii nu lool yenente bay sa sam di dem foofu di dem euh, Yathrib voilà mais ak tamit yoon yi comme que ñu ngi lay seet am na koo xam ne moo gën a xam euh, bañ yoon principal yi nga teggi ko jaar feneen ki xam yooyu xam nga xam ne bu doon tey ñooy GPS yi voilà waaw monsieur GPS mu nekkoon ki nga xamante ne mooy Furat ibn Hayyan moom la Abu Sufyan jëloon ngir mu euh, euh, wan leen yoonu wa nga xam ne mooy nan la ñuy demee Sham waaye duñ jaar Yasrib bi da mukku foofu c'est dangereux maintenant léegi nag moom moo leen tegtal ñu ànd di def yonent way saa saam yëg karawaan ba ba muy génn mu daal di yebal nu mu daal a gaaw Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhum waaw ñu dem ca Qarada ca yoon wa nga xam ne ca teen boo bële ca waa naj bi seen ndox moo bële mu taxaw fa di leen xaar laqatu gaa yi dañoo agsi rek ñu dal seen kaw waaw alal ji gaa yi xam ne Abu Sufyaan xam ne fii buñ fi toogee tam ñu rey leen ñu daw bàyyi fa alal ja kantaa ñoom góor ña ne woon ca ca caravane ba Abu Sufyaan ñam àndaloon ñoom ñu lottal eh, eh, saxaaba yooyu sayyidina Zayd ibn Haarisa ñim àndaloon mënuñ leen a laal gaa yi rëcc waaye ñu teg ci alal ji li nga xamante ne mooy eh, teg seen loxo ci alal ji waaw <laughs> waaw ba sayyidina Hasan doon leen ñaawal naan wala idaa salakat lil ghawri min batni alijin fa qula laha laysa at-tariqu hunalika <laughs> di leen ñaawal ko waaw naan ayo way ñuy wax ñuy teggi mais leen bu ngeen xuusee jaar ci yeneeni yoon laa wax fa wàcc ca suuf sa mooy alxawr waaw jaar nag ci même bag ne aali jën xur woo xam ne ay xeer waaye gars yi noom ni nave pali fois yu naqaree yoon yu naqaree fa lañ mujj jaar sa euh, euh, euh, Seydina ne yo yónnil leen ma waa waa waxal leen ma lii laa wax di leen ñaawal di leen narge waaw nee leen fu ngeen fi mën a jee jaar rek <laughs> waaw woox leen ne leen laha yéen ñi ma xam ne yéen ñaar ñi ma yónni ci waa Quraysh ngeen jottali ma sama bayti nee leen hee Abu Sufyaan jarul ngay teggi teggi yu metti yi laysa tariqu hunalika yoon yu du foofee <laughs> foofi jaar ñu daal lay dab <laughs> léegi xam nga mooy kenn gis nga li tax ir bi yonent may saasaam yónni ko tafes parce que xam na ne waa Quraysh seen façon jaratul ngeen di yónni muy yónni benn armée di di xaar côté Médine fu jege fii no ñoom léegi dañuy teggi te yonent ma lay saasaam loo mooy nit da yeewu xam sa jamono xam say noon ci lan la ñu newe waaw waaye toog rek waaw naan ñoom ngay ñoom ñoom ñoo ñuy aar wal iyaadu yow waxatuma la nga ñëw ba ne moo lay aar sab noon wal iyaadu billah comme ñun nga xam ne comme niñ ko fi waxoon jizya ji ñoo koy joxe léegi ci beneen sens wal iyaadu billah <laughs> zabat ji <laughs> aslahana allah yal nañu borom bi yow nag waaw allahumma rudd al muslimiina ilaa diinika maraddan jamiila ay way borom bi tabaaraka ñu ngi lay ñaan nga delloo way ngëm yàlla yi jullit ñi waaw ci sa diine ji delloo it mu gën a rafet waaw ay boo yee gis mu ngi wéeru summee ku jàpp li ñu tardeel comme niñ ko fi waxee waxati ko fi li ñu tardeel mooy islam waaye nañ def ay nit lañ ñoo xam ne la Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu al-mulham moom mi nga xam ne borom daal muhaddis waaw ci xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam leer yonent bi sallallahu alayhi lay waxe Allahu akbar waaw ñun dee nit lañ ñoo xam ne borom bi dañ ñoo teddal jaare ko ci l'islam bés bu ñu chercher di ut ak teddaange en dehors de l'islam asal la la borom bi dinañu toroxal wallahi alladhi la ilaha illa hu ñun ñépp ci lañu nekk jullitu mille quatre cent quarante hijriya deux mille vingt quatre te tàmbalewul deux mille vingt quatre ah, day to day day continuer rek waaw depuis ay siècle yu yàgg ñu nekk nii rek moo tax ñu ngi oh, on est de passage waaw yal nañu boroom bii wénal amin kon waa Quraysh léegi yoon yu sore la ñuy jaar moo tax yonent bi alayhi salaam <laughs> yónni ci saaxil bi ñoom doon woon toog ngay am information que ne yi cette fois-ci fële la ñuy jaar xam ne yoon yi boo jógee Makka ñaata fan nga war a def ak loo gaaw gaaw ñaata kii moo tax ci saa yoon la ñoo xam ne da leen yoon yónni ñu dem même bu jaree ñu def fa un mois dañ fay def un sari bii def nañ fa un mois loo weer di xaar Quraysh jàll ak seen caravane bi ba ñu teg ci loxo Allahu akbar Allahu akbar kon moom la Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon loolu day wane kon gaa yi gis nga moo taxoon ñu jaar tafes moo tax Seydina Jaabir radiyallahu anhu nee na ah fa wantalaqna ala saaxil al-bahr ñu dem nag ca tafes dem ca tafes ngir xaar gaaya Quraysh waaye ah, bañ fa demee lan moo fa am moo tafes luñ fa fekk ah tafes mais non affaire yi li ci yéeme saxaaba yi nii xam nga saxaaba yi ñoom gis nañu géej gi mais yonent ma lay saasaam gisul géej gi de waxaatal ma dégg ma ne yonent ma lay saasaam océan géej ma su koo gis ah mooy ci dundam li nee Makka ba Medina Makka ba Medina yonent ma lay saasaam masula taxaw di gis géej nii masula dem foo xam ne géej gi da koy gis nii te pourtant xoolal alxuraan li muy wax géej di tudd géej di <laughs> wallahi huwa rasulu rabbil alamin moom mooy ndaw yonent boroom mbindeef yi boroom mbindeef yee ko yónni ak li muy wax masalu nuurihi ka mishkat al mishkat boobu la waaw boobu la ki Allahu nuru samawati wal ard waaw allahu nuuru samawati wal ard masalu nuurihi ka miskaatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaytuha yudi'u walaw yam walaw lam tamsashu naar nuurun ala nuur yahdi Allahu li nuurihi man yashaa'u wa yadribu Allahu al-amthaala linnaasi wallaahu bi kulli shay'in aliim. non du bii de ah du bii du bii du bii du bii du bii waaw waaw ay wa jaawaznaa bi banii Israa'iila al-bahra waaw ak li muy wax ci géej. am na bi muy wax naan waa ji ida axraja yadahu lam yakad yaraha waaw <laughs> waaw boobu laa soxla boobee laa soxla boobu laa soxla aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaab zulumaatun ba'duhaa fawqa ba'din idhaa akhraja yadahu lam yakad yaraahaa wa man lam yaj'alillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur mooy aay yi wax sànq allahu nuuru samawati wal ard ci suratu waaw boo doxee tuuti boo doxaatee quelques versets ndax aaya yooyu mooy aaya trente bi non mooy aaya trente bi aaya quarante bi boo ci tegaatee juróomi laaya mooy foofu lay foofu laa zulumaatin waay waay est-ce que leeru yàlla bi niru ak ay lëndëm yoo xam ne fii bahrin lujjayyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab di di décrire lëndëmu géej yi duus ya ak fag ak ni muy mel te yonente bi alei sat taxaw ci kanamu géej gi di xool waaw <laughs> <laughs> mu nekk zuluma kat yaraha du ko xaw a sax gis ndax lëndëm waaye ci nekk ci ténèbres yu mel noonu est-ce que ku nekk ci leer yàlla yële alu ta shatana waaye xam nga ne sore nañu waaye lool lool ko bara kon <laughs> mais saxaaba yi ñoom ñoom sëy naa jaabri ñoom gis nañ géej gi waaw te nañu xuus géej gi <laughs> tamit xuus waaw lo mu ne wantalaqna ala sahilil bahr ñu daal di wëy Seydina Jaabir armeb Seydina Abu Ubayda bi radiyallahu ñu daal di dem ca tafes waa ba ñu ñëwee ca tafes moo lu nu faa gis loolee inshaa allahu taala la ñuy gis ci jataa bii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala